kon sawba ni saaru tuub madani ku ko def madina la aw ilal aayatayni aaxira mi'atun téeméer la wa salaatun ñett fukk aayatan ci kaw te bokk saar woowu amul bismillaahi rahmaani rahiim balaa aayatun bi def kañ la mi ne laay gudd dafa yàlla wa a ak yonentam ilal la si la jëm ci ñaari aayatun ah, wóor wante wax nañu ngeen ak ñoom minal musrikiina ci xéefar de siiroo siiroo dox leen yéen xéefar mu ngeen di woye xoolu te lar di suuf arbaata asuni ñenanti weer mbëkk muharram wala moo xam ne anakum naka yéen xare mu mujj di laaye way raw yàlla de wala laa naka yàlla mu fi kaafirina aji toroxal la mu yéefare wa asaanu ni la xamle la ñu ne laay dugg kese yàlla wala tuuti ak yonentam di la naa fi jëm ci nit ñi yomal hajji ci bésab haj nag bëri bëri aji màgg mooy bésab tabaski ana laa naka yàlla bëri aji dañ la mu mu fi gën a ci yéefari wala tuuti aji dañ la ñoom de foofu moom xayma na aji gën la mën a kum ñaareel ndem dëgg ngeen waaw boo xam ne ana annakum na kay xayru mu jilay du ngeen way raw yàlla de bu bës bi dëggal na sina ñaaña ko fa wet nañ daa xabi ci mbugal alimu mu daaji ne ci la nekk na ñaaña ah ku mu te ngeen ñoom meen mu fi gën ci yëfari ku ma ngeen ko ngum topp wàññi ci ngeen seen dara wala mi zaayiroo dimbalante ñu aleykum ci yéen aaram kenn ba ci moom atal leen aadom ah, toléré leen jëm ci ñoom ilaa mu def yéen ba jëm a seen dina laa naka yàlla di xib dal mu yoon al mu sax kenn way ragal ñu yàlla de bay doon sama xandem na la turu weer ya al huru ya dañuy xaramal xare fax loo rey leen al mu bukki na yëfare ay tuba ñëpp moom suuf ñeen fekk leen ci àddina waxu suum jàpp leen leen wax suum tëj leen leen wax xandoo jëkk leen la ñee leen ku la mat leen ci bépp yoon bayin ne laa naka yàlla afur aji fay ramu ñaareel ay ma ji ramu ramu woni sa jaaraka ndem xooluloo na ahad kenn benn musrik na ci yéefar yi sa jaaraka xooluloo na mu la ci ray ba ji ru xooluloo ko ah rayot maa gom dégg kalama lay wax yàlla suma ab yoko topp gatol maa mën a foofu ñun bara foofu xooloom de saalika loolu de yàlla mu ci naka ñoom xamuñu dañu laa yàlla mën a ñoom xamuñu kay fa yàqu nekk ci din musrik na ñu yéefar yi aadum kóllëre ànd laay fa yàlla war a ànd rasul yi ak bii rasul di leen def ci lan laa ñaaña ah ku wóor woon kay yéen ñoom di fa jàkka jàll arabe jëli ñu xormaal ci dëkk bu dee bii jàll am ne mooy Quraysh ñu tëkk ñun. déedéet waroon naa wax ne mooy bani ko saxaaba de ñu àndoon ñu doon bani Bakr ñu waayeen ñu àndoon ak ñu Quraysh de ba ma doom ñeeleen de dina laa naka yàlla yéegu na mu yoroon al mustaqim way ragal ñu yàlla kayfa yakunu nekk kay ko kaw fi mu kay ko nakay nekk ñaa leen ko done way yafaroo ndem not na ñaale ci seen daar ko sàmm ci ñu ci seen di lan jege ñaale wala ci matum jàngeen ko done ñu doona kum nañu gërëm do leen bi afaay ci gëmi seen wata ba ay dana bañ ko bu may ko seen la toro ñu dañ defari seen fa ko ñu ko dana istaraw dañu ñu baat la alquran yàlla tabal man jaqal leen rek ñu ba sa dugub dañu ko nuyu ñaan ko dañuy wëri diinam de ñoom naka ñoom bon na maakaanu yàlla na jot leen de daa yàqu bu na sàmm si ñu si mu ngi ci aji gëm di ak jege ñaare wala si matam di jaageen ko de. walaay ko ñëwee gaay ñun ñoom alhamdulilah ñoom way jéggi daay de dañ xaamoo leen tuub nañu waa xaamoo dañ taxawal salaata julli juróom waaw ba sañ joxe sa kàddu rafet na te def wàllu kum ay bokk seen lañ di ji ci diine de bu nu fa lu danañu bidal laayaa ti kaw def alxuraan da xaw yi ñeel aw nit yàlla mën a leen danañu te santal de way naka soo leen firi nañu ay maanoom ay wëndale seen min baa di haa di yim gëgënaa wëndale seen wa xaanaan wa sañ hayibal ci diine ci diine seen ba xaati doo xare leen ay wëndal kufri sangi xéefar ya innoom naka ñoom laa ay maana di ko dere lahum ñeel leen baa loom ndax tere ñoom yéen ëllëg nga day walit kéefar de alaa tu xaadira ndax xare ci leen xaw mën aw nit naka soo leen firi nañu ay maanoom ay kóllëre seen waaw moo tax it di rajo rasul ci gën a yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom te ñoom bada bookum jëkke nañ leen awala ma ratin ci ñëel bi rek yoon te ñoo leen jëkka songati ak toxtoo noom ndax da ngeen ragal leen walaa yàlla ah moom gën a yooyu an toxtoo bu ngeen ragal ko de suñ ko dum demee yéen moom ne di way gëm de xaatiloohum xare leen a ñoom yoxatihum laaw xalak leen yàlla bi ay di kum ci loxo seen walu kum tam dimbali a xaw moom ñu ne ñu mooy gën mooy si tam dafa xay fa xaw meram ay xol seen waaye xabu naaw te nangu yàlla tuub alama ne taw ji ku mu soob walaaw yàlla xakiim alimun aji xam na mu xakiim aji xare na mu ci ñëw rek amaa gis mu am da a jot ak rëkkoo bu béyee fa leen wala maa yàlla li wa te xamul yàlla allé dina ñaan jihaad jihaad nañu ñun kum ci yéen wala ngeen taxi soo ko jàpp yàlla wala da ngeen jëf ko de am roobu ñu dundal masaa bokk seen bis ñu ci kéefar walaay ka ñëw ne kaay di ko yàqu na amaalum jëf ci réere boobu ñoom xaalis dana way génn amuru naka dina dundal masajida laay jàkka yàlla mën a mën a gëmum di laay ci yàlla wala mën di doobee laax dafa waa xaawa tam di kesalaata ji lii waa da som dëla sakatala wala nga fa saraka du muy la de paase wulaay ka àttum nañu ne de kaay ak dina ci way de ak yaatum ndax da iqaagal haaji nandal a haaj waaye maanaam masi ak dundal jàkka ja alaraama jadi ñu hormal kama naa a nekk gëm noom bilaay ci yàlla wala yoonu jikko seen laaxir bi daa ji mujj yooyu xamuñ de di a bilaay ci yoonu yàlla laaye sa wala xamoo si ñaan laaye sa yàlla de wala yàlla laaye di ci bëtu maal xamu ni sali ni way ko in alla si la ñaaña amanu gëm nañu waa ajiroo dañ gàddaay wa jaaroo dañ jihaad di sa bilaay ci yoonu yàlla bi am waa leen ci seen waan si ma ci bakkan leen ah sama ñëw gën a màgg dara jëfam ci wulaay ka ñoo ne gaay um ñoom alfaay dana ñoom du wet fexe de yu bët ruum dana dégg leen rabbum borom seen bi rahmatin ci yërmande ñu gisu ko fa moom wari waanin ak ngëdëm ba jannaat dina lawum yàlla la fi ajjana janna mayum xéewal mu ximu gaañu sax de xaaju dinañ ñu way dem fi ajjana janna abadan daf na laa naka yàlla ten doo aji naka lafu moom ajrun yoon aji mag den yaa yor la tax daa baaxu wàcc na ci ñu bañoon a gaddaay ngir lay seen njaboot ak seen xalal yaa yor islam amul yéen gaa ñu gëm la tax soo bu leen jàpp abaakum ay baay seen way waanakum ak mbokk seen awliyaa ñu di way memboo ñu taxab boo ñoom sopp nañu dem tànn nañu al kufra kéefar alal iman ci gëm yàlla bu ma ne taxal doom ku méngoo na kul waxal in dem nekk na abaakum ah, ay baay seen wa abnaakum ak doom seen i góor wa ixwaanukum ak i bokk seen wa azwaajukum ak i jabar seen wa asiratukum ak i njëriñaale seen wa amwaal ak i jub torokum waaye fatu ngeen ko wa tijaaratun yaxam soxla da ngeen ragal kasaadaha lambam wa masaakinu ak i dëkk waaye tardoonaha da ngeen tànn ko bu na yooyu yëpp aba ah, di gën a topp ilaykum jëm ci yéen min laay ci yàlla wa rasuuli ak bi yoon ko mu jaar na jaar ci rabbi ci yoonam ngir bëgg ko wel diineem dafa ko ñu ko leen de ataaya yàlla ko dikkee yàlla bi am ci mbiram de do ko fela wala yàlla ay juma duma xawni al fasir ñu doy gën a topp yàlla <coughs> rek la xam na mu daaw kooku wàcc na ci xare mu ne ba nga xamee dañoo daw ñu ci ñu wax nag na yàlla def seetaan ñu waaw ba xéefar yi di ñu not wóor ne laqat nasarakum laaw dimbale leen yàlla dimbale leen ci yu bëri badara xore sa ba noonu not waskul fàttali ko yow moom lañ defa Hunayn diggante pour la mu nekk diggante Makka ak Taif kañ la ci sawaan la amoon ndax bëtu Makka ci weeru koor la woon Badar ak bëtu Makka yëpp ci weeru koor ko doon taxare Hunayn nag kooku ci Shawwal la ci juróom-ñetti ya incha am juróom-ñetti mu ko bis ajabatkum ba ngeen loolu na leen kasratukum ak bëri seen ba nga xamee ne yéen a ngi génn jëm Hunayn di ci walam tux ni waaye jëriñu nan um ci yéen seen dara waaye a nga jëriñu leen dara wa daqat saqat aleykum yéen la suuf ñaaraw wacc gannaaw ak yaar suma waleykum sëpp ngeen dëdd muskil na mu ngeen dooy daw rek bañ tan falee rek la ñëpp daw fukki nit ak ñaar fa def fukki jinne ak ñaar yëpp fukki nit ak ñaar fa def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la yonent war a baxlaam dul dul baxlaam bu weex boobu naa ana nabiyu la kasib ana ibn abdul mutalib abbas ibn ak Abu Sufyaan ibn Ali ibn Abdul Muttalib ñoo jàpp ci dëgg di baxlu ba subhaanahu wa ta'aala topp wàcce yàlla sakinatahu dalam ga ala rasuuli ci yonentam ba waaral moom na ak ci way gëm ñe de waan sala tam wàcce dinoo tan ay léel lam tarawaaye gis leen ko ay malaayika lañ waa saba tam bugal na dina ñaane ko fara wet nañu de kasan kën na jëkkaaw kën na mooy fay ba wet ñi su ma yàttu bu laaw topp nangu yàlla tuub min baadi saa ke jëkk naa te yéen gaa yi gama Alxuraan ku ne naka xéefar yi najatum sobe lañ de wala yaqrabu buñ jege almasjida jàkka ja alxaraama jëri ñu war man saaka amin jëgg naa watte naa saami de balañ xaaye xéefar nag dootu dugg ci masjid xaram wayu xistum dem ragal ngeen xaaye su nag ñàkk kum xam naa doori loo leen laa yàlla min fadli ci yow min saa dem na mu dina laa naka na mu mbidee ba ma ki mu aji xale na mu ci jëf ci fa de xaatiloo xare leen na ci na ñaan laa yow na na gëmuñu bi daa wala yoo xam ne moom xaramante ni mu xarama la wala xaramoon na ko yàlla wala suuf loo xam ne sant wala yàgg noonu ñu topp ci ñi dina wax te ñu ngi dëgg xanaa di topp seen dañ fekkoon seen bàyyi def ñu ne dina ci laal moom ñaaya ubbi kitaaba joxe na leen téere de ataay waxtu bel ba dañu joxe ak gisee ak galak an yàgg naan ak toroxte woom te ñoom saaxir na way torox lañ de waxaarati wax naa yow yow xosee xosee bi ñu laay doon yàlla waxaarati wax na nasaraan nasaraan al masiihu masiihu kon mu ngi la Aliou Ndiaye di njëkk di njëkk ci àdduna wala xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga wala na seen jaaga naa ci terrain bi tam de yéen ñu mën a dalal leen a taxaani fagri kooku lu ko wasal wàcc na ci Saalabata ibnu Xaatib de Saalabata ibnu Xaatib dafa ñàkkoon ba amul dara de moog jabaram nenn malaan ko ñëw ci jàkka bu ñu sënoon rek mu tëb dellu néegam bu demee jox jabaram malaan moom mu tàng julli balaa jullee yonent gees ko bés na ko waaw saala ba sa lu tax ngay julli julli naafeq naafeq bu sëlmalee rek daal di génn jàkka ja te bu sëlmal da nga bëgg mu teg mu àq baat subhaanallah subhaanallah ñett fukk ak ñett alhamdulilah alhamdulilah ñett fukk ak ñett allahu akbar allahu akbar ñett fukk ak ñett sëlmal daal di julli sax du yoon def loolu mooy mooy mooy ni yonent bi santaane ne ko yow nag boo ne sax def mu aqibaat bii gënoon rek nga jënd jàkka yi te loolu mu ne yonent bi man dama ñàkk a ñàkk ba xam ko bokk bu ma jullee ba noppi ma gaawoon fi nga bëgg ko mu ngi mu julli waaye yonent ñaanal ma am xaral mu ne ko ay taala ba ka lu néew da mën a sant yàlla doo gën lu bëri te doo doo ci yàlla rek. mu nekk ko ñaanal ma rek maa waral su ma amee alal dinaa jëfante yàlla te dinaa def la ca war de yonent ko déet ñàkk sax sant yàlla am lu néew loo sant yàlla moo gën a am lu bari sant ma yàlla de mu nekk man su ma amee la ca yàlla yàlla nga jox faala ba ta daal di sotteeku rek mu am ay jur jur de di jur ñuy sax matul ab jur bu gàtt rek xajasi ci Medina ndax jur bu bari mu daal di mu daal di jëlee Medina jamaatee juróom ca dikki Medina du ñëw lu mooy ci wax bu juróom bu jub jotee rek mu ñëw jub bi dama dem mu dem ci gàttal jub jël dana bëri ba xajatul fa mu nekkoon mu yëg a fekk fi bu bu jóg na bëriñ ba muy jawala mu ne su fekkee nu muy ajuma ba mu ñëw bu jóg na bëriñ muy ba jawala ñëwatul sax ajuma mu weer dee daal mu ñëw seet yonent bi mu ne su fekkee ñëw Medina lu mooy rek bu bu bu ay tukki sëriñ jóge Medina rek mu dagal leen di leen laaj yonent bi ko léegi yonent ñeneen fu ko bés mais ana Saalabata ñu ne ko Saalabata alalam dafa bëri ba xajatul ci dëkk bi xajatul ci gerte ca liggéey nga di jahannama ak gënam bu bëri yonent ne wayla Saalabata wayla hoo fos ka lañu ñaan Saalabata yàggut laa asaka ji wàcc yonent waral asaka ñeneen dem leen asaka yi ndam ga ñëw na ko yonent moom ñëw ñu ne nga joxe asaka bi nga amee mu ne waaw asaka ñaata la ñu ne ko ñëwent ci gàtt yi ne benn gàtt mu wàññi ko mu bari lool mu ne lii mënuma ko ñu ne ko téeméeri ne benn gàtt mu wàññi téeméeri ne benn gàtt génne ko mu bari lool mu ne mënuma loolu ñu ne ko may nañ la jinne bu ne la génne ci benn gàtt jinne bu ne mu génne ci benn gàtt muy gëtt bu rëy mu ne waaye lii galag rek la muy galak rek la galak rek la wala muy mbokkam galak yooyu mos daal maa ngi seet sama bopp waaye nii man xaw ma ko lii di diine galak la ñu wax ko yonent bi yonent ne way la saala bata way la saala bata ñu daal di wàcce ci moom laay ji léewa min fu ma aji nekk la ci ñoom man a da tawul woon fi woon mu laala lay naataana walaay ndem jox na munu min fadli jéewam dana sadaqana dana nu sadaqe wala nag ko nan na dagan moom nekk a ne saa yéene ci way ñi de vraiment aataawum ba mu joxoo leen joxee leen min fadlihi ci xiwu wa parce que loolu nañ ji ci moom de watawalaw a dëdd wowum te ñoom moo ne doona way dëdd lañ de faa mu jëleen ñu faaxan ak naafeq fi qulubihim gudaa ji sax ci xol seen ilaa yawma yalqawnahu ba jë bés ba ñu daje yàlla jëttañ seen ma axla foofu la ñu waxoon laa àlla maa doohu la ñu bële woon ko de wa bi ma kaan waa ci lañ nekkoon yegg si boona doon naar ko gannaaw ba nag yàlla boppam rëccu génne asaka ji indi ko yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent ne ko yàlla aaye na ma ne ne bu ma ci yow asaka de demal ak saalo mu sopp mu fi sopp ci boppam naa woy bolle naa rek laay jee tax ñu ne du sañ de jël asaka ja de laay ñu ne yàlla saxal na ci xolam naa fekk boo xam ne dootu dañ ba mu daje yàlla ci tënk yàlla boo koy gis nga mbooloo naa mu denc asaka ja ba yonent génn àddina mu fab ko indi Sidina Abubakar de ba mu koy indi yonent muy bañ maa ngi toog de demal sañ ma ko jël ba si ñaaw ba génne àddina muy indi ko Sidina Omar Sidina ne ko ba mu koy indi yonent muy bañ nga di ko indi Baabakar muy bañ boobu maa ngi toog de demal du ma ko nangu ci yow te soo ma ko gaaral de ma dog sa bopp mu indi ko Sidina Usmaan Sidina bañ ci jamono Sidina Usmaan nag la dee bu ne alam yàlla moo ndax dañoo xamut ana laa naka yàlla yàlla mu gën mu sirru mbóot sirru wala waaw nga toog seen seen de yàlla xam ne lépp luñ mbóotal ak lépp luñ feeñal waa na la ak naka yàlla allamul xuyubi aji xam na mu fadu def alladina yalmisuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqaati kooku ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yonent daf doon laaj sadax de ay nit dañoo ñëw jëbbalu ji ñoo xam na ñu bokk ci musar ñu ngi ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ba sadare yi doon kenn bëgg leen a gis seen awra yi sax ñu gëndeen du lool ngir ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di laaj sarax ne saaba yi leen sarax de mu leen di leen yoral Abdurahmaan ibn Awf booba juróom-ñetti mu indi ñeenti junne mu ñëwoon que sama genn wàll ak xalalan yi genn wàll gi maa ngi koy dundee <coughs> sama njaboot genn wàll gi jox maa ko yàlla <coughs> mu ne yàlla barke li nga la fa def ci ginnaaw ñu ngi jóg Babacar jiitu ma waaye tey ma jiitu Babacar rek yonent yi laaj ko daal daje naa am naa juróom-ñetti junne li juróom daal di xam ñeenti junne li juróom yëpp na yonent yàlla laaj ko daal yàlla may na ma juróom-ñetti junne li juróom yonent junne yaa ngi jox lebal naa ko yàlla mu nekkal ma fa moom yonent junne ma bàyyi ko sama njaboot ñu ngi ko dundee de Abubakar ak mais yonent lépp lu ma amoon ci halal ñenn ñaa ci joxe naa ko ngir yàlla yonent ne ko léegi dundale a njaboot mu ne ko yàlla ak yonentam doy na leen te it lebaluma yàlla dara yàlla ma war a ñax a man waruma ñax yàlla yonent ne Omar dégg nga seen seen diggante maqaama mi mel ni seen diggante baat yi yow mi lebal yàlla ak Baabakar mu ne moom yàlla ko lebal Omar ne dootuma jéem a jiitu Baabakar bu mukk bu ko tëjee yàlla. fi mu ne ah Ousmane moom moom du bëri saa ba yëri saa ba yëpp naafeq yi naa ñii dañuy njub tal rek Seydina Ali moom amul dara mu dem fanaan ci tool bi yowut ñu fanaana wëggaan bi koroseel ba bëccëg mu fay ko saam mu ñëw joxe ko joxe bas la ñu nekk xeer ree ne ci leen joxe moom yàlla bëgg ci dara moroom yi joxe ak jinne moom saa si tawar ma daam lii lu ko yàlla defe naafeq na mën dagul cëw moom buur ne allazina ñaa yalmisuna dinañu hayban al mutawwi'ina way coobare ña ñoom moom a ne jëyee jëm ñu sadaqaati suñu sadaq wala si nag ak ñaañu laaj ñu dina am bu ñuy laaj jiw dawam dara kenn kattan seen xeex xarala da ngay reetaan minum ci ñoom saxira laaw reetaan na yàlla minum ci ñoom saxira laaw fay na yàlla minum ci ñoom seen ak wala mu war ci ñoom a sabun bu alimu bi alimu bi dee istaqfir barul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lahum ñaa leen aw la tastaxfir bul barul lahum ñaa leen de naa fekk day fay boo barul leen sooxe boo bañ ngeen a balul lu yàlla yàlla leen baal yonent ne man yàlla daf ma tànn loo te man tànn naa daal ma balul leen yàlla ne in tastaghfir ndem balu nga lawum ñaa leen sabiina juróom-ñaar fukk maratan ci yoon walam yaghfir Allahu baati yàlla lawum ñaa leen de boo leen balulee juróom-ñaar fukk yoon itam du tax yàlla baal leen te fekk na juróom-ñaar fukk ci limam yaaram mooy lim ba gën a rëy bee bu ñuy baraxaal ci bërim daal dañuy wax juróom-ñaar fukk jublu ñu ci sax lim bi ñu ci jublu rek bëri de waaye ba nga xamee ne juróom-ñaar fukk man mën naa def lu ëpp juróom-ñaar fukk de mën naa leen a balu ñaar fukk yoon yàlla wax nag ca saaru naafiq yéene sawaa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum loo leen balul balul leen baal yéen bu soobee bañ na bañ leen a balul <coughs> istaghfir balul lahum ñee leen alaata tastaghfir in tastaghfir ndem balu nga leen nga leen sa benn juróom-ñaar fukk maratan ci yoon wala yaqul allahu baal ci yàlla law ñu ne ne jaali sa leen daanoo di faat naka ñoom ko fara wet nañu bilaay ci yàlla war a sol yaa tam yonent tam wala yàlla laa di jubal dund alqawma nit ñu alfaasiqun nga dañuy jël ko teel a fekk fari xet dégg naa almuxallafana ñuy defal ñu wari sabboo di maqadim ci jëkk seen xilaafa rasulillahi te gannaaw yonent yàlla si dinaa si sabilaay leen génne seen xarit ci tàngaay yi pour waxal naaru jaanama safara jaanama te du moo gën a tat aram ci lakk ci kàddoo law kaana doon te nekkoon ñu ngi ko di dégg kon gës bu ñu yowal ci jihaad de ba lépp de ree lu na wala yëpp ko xam nañoo jooy kasiran lu di fay dinaa xam ne sax si mu nekkoon yàq bi ma doon fàttali ko ci kii xarit rek yéen a ngi fi su ngeen xamoon li ma kon da ngeen jooy bari da ngeen reelu néew de yonent ne sallallahu alayhi wa sallam lu ngeen xam ci dee su ko bàyyi ma yi xamoon du ngeen lekk gërës mukk de ne bon daañ ko xalaat ñoom de de kenn jaam gërës mais bu koy def yàllaa ngeen safara dañ leen def ci safara di leen lakk di leen lakk ñuy ñaan yàlla yàlla nañu génn yàlla nañu génne delluñu jaadina ñu gëm la te topp la yàlla génn ñu dellu jaadina suñu na jaadina danañ gëm danañ topp yàlla danañ wax loolu naka la xam te ñoom gisaaru moom noonu dundal àddina ñaari yoon gëm ca gàtt jee fukki na yi ñenant daañ ko wax yàlla du leen déglu gannaaw dundal àddina ñaari yoon nag ñu soog leen ne extaro bi aw laa tukalimoon muur leen ci safara bu leen ma waxeeti mu leen nañ muñ li ñu li ñu am lépp ko may kon nag nañ muñ muñ muñ muñ muñ muñ muñ junnee xat mbugal may gën a rek ñu ne nañ jooy jooy yañu julli moom rek leen may li ñu ñu dengoo jooy jooy jooy yéen su ba ay bato ay saxaar suñ leen dawaloon ci seen rongoñ la saxaar ya daw ca rongoñ la de su ko defee du jëriñ dara ñoo sa la waxal seen bopp ne sabaaw naa day naa ajasina am sabarna ma maytin moo xam ñun muñ nañ moo xam jooy lu mën a am daal ñun mënuñoo gën a safara moo tax yonent ne su ngeen xamoon li ma xam kon da ngeen reen néew te da ngeen jooy lu bari de wattandiku ree bëngi ree dafay wal xolle day waat du ca dugg léegi nag waxuma ree waaye dañuy wut ne ci yoo xam ne mooy dañuy leen reeloo far cinéma bu ngoon jotee ku nekk dem dugg fay sa xaalis wuti lu may di la reeloo te du la defal lu may wowal sa xol lëndamal sa bameel takkal sa mbugalam bameel solol kiiraay sa diggante sa borom fay la janaka laaw ndem delloo na la yàlla yaataay fa te jëm ci kuré ci ñoom ba saaguloo ko tey ji dugal xuuj jëm ci génn waxul waxal lan tax a jóg jëlee si leen maa ànd ak man abaleen da pet wala nga ko xaaj loo xale si leen maa ànd ak man àddu woon noonu mu nekkum naka yéen radiitum tànn ngeen dul di ci jékki awala ma rek ñu ci njël benn yoon ak xonul jëkk leen maal xaalis yi na ànd ak way jëkk ñe de mooy gën a yéen jigéen ñi ñu waxuñu wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabrihi kooku lu ko wasan wàcc na ba nga xamee ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul naafiq bu ba gis malaaka dee xam ne dafay dee ñu ma ne ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko na ma may mbubbam bu ma dee ñu sànge ma ko yonent bi mbubbam mi seete kaw jox ko ñu indi ko mu ne bëgg moom yi may takk ci yaramam wala bëgg yonent suñu booba ñu nekku ko ñu ne yonent Abdoulaye mu bay naa fekk bii nga di ko jox ko yére yi mu ne waaw dama ko fay fay rek mbubbam fa yoon Abbas sama baay tere bañ jàppee Abbas ca xare Badar ba summi ko gannaaw mu mu ko jot lu may Abdoulaye mu béy mu sa lool mooy nit moom solo ko ko yonent ne ko mu moom lebaloon sama baay rek laa koy fay du ko jëriñ dara mu yónnee ci yonent yi ne su ma dee na ngeen jullee ma ba nga xamee ne dee na ñu indi ko doom ji nag moom Saliou la woon ci Saliou Saliou ne saaba yi la bokkoon Abdoulaye ibn Abdoulaye mu béy mu sa lool Xubaab la ko tudde woon Xubaab mooy seytaane yonent moo ko sotti tudde ko mooy Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul kooku moom Saliou su rëy la woon bu ñëw ne yonent bi sama baay dee na daal dama bëgg nga jullee ko yonent bi dañ naa ca dégg ñëw bëgg a dugal ko mu bëgg koo jullee si naa Omar tey ci mbagam ne yonent bi ah, Abdullah ibn Ubay nii la di ko jullee bés sangam moo wax nangam bés sangam moo wax nangam bés sangam moo wax nangam saay saay bi war nga koo jullee yonent ne bàyyi rek ko bëgg kabar mu ñëw dox diggante ba nii ba de ne ko doo ko fi jullee mu ne gannaaw bi dañu ma di yedd sama bopp nag laa ñu ne woon yeneen ci keroog foofu nag laa yëg daal di wàcc de dëggal li Omar wax wala tu salli bul ñoom maata toog deen mu abadan ndax pet wala taqum bul taxaw ala qabri ci bameelam naa fekk bu ci ci kenn te it bul dem ci bul koy rob julewum ngi ñoom ko fere wet nañu julli ay ci yàlla wa rasuli ak yonentam maatoo tañ deewum te ñoom faasi wala ko jur fa bu yem loola am waalum aji seen waa maa ci doom naka dana nam yàlla an ko bu bugale leen de aajan alal ja du dee ja aduna wata saqatay génn am ci suum ay bakkan seen woom um te ñoom kaafir na la yedd lañu de way saa unzila ñam wasaleef na sooratul saar am na kam bilan bi aminu gëm leen bilaay ci yàlla wa jaay du jaal leen maa rasuuli ànd ak yonentam istaana naka biisu la wuloo taw waqaalo dañu wax far naa bayinu nak ñu nekk maal xaana ñu naan da koy jëf ñi de rabbu gërëm nañu yàlla ko ci ñu nekk maal xawaari sa da koy def ñi rokk bi na la tax te fa la ko ñu ci xol seen fo ñu ñoom laa xawna dégg ñu de laa ci ñu ci nak rasul yonent yàlla muhammad moom sallallahu alayhi wasallam wala ci naan ñaña amanu gëm suñu waa dina mooy yàlla dana leen dimbale jox leen màng alaxira yi dana leen ko jox teranga den wulaay te ñu la jaay ñoom aluf leen ñoom di way taxe de ah de laa waxat na yàlla loolu ñu leen janaat yi tool tajriwe dana daw mun taa taa gis seen maa doon yoon yonent faa li jëna mbir mu ngi jéem saa ci yele tool zalika loolu al fawtu moo di taxe alaas ñu ko daa ji màgg de wajaata dikk am naa si woon ñu gàntal ña ñun la arab bi ci way mangi yi ñu sama gudna digal yow loolu ñaa leen de waxaana te te su ma wedd ñu laa ala wala su laa xam yonent bi tey jii bu xam naa jot na si ne ñooñu ko fa la wedd nañ ñu doon ci ñoom asaabu mbool Aliou mu daa ji ñetti ñu am gàntal dëgg dëgg nañ ñëw ñëw di gàntal yonent bi de fekk nañ ñëpp bañ ñoom bañ nañ buur ne lay saala doo faay yéen waar way doxa di ñeen ci màggat ñi wala alal marba ñu jaay den waar way ràgg ña ak way lompoñ ña nit ñi sirmaxañu wala alal na seen du jaay den ñaaña laay ji dina am duñu maayin fu kono lu ñuy dundee ak ñi nga xam ne mënuñu am yóbbal bu bakkaat ci des de ilaana soo dem laaya nañu ci la li laaya ñaar yàlla wala sori ak yonentam de li laaya ji yàlla ak yonentam ci waxtu woon dëkkee bañu lëndal bañ a tayaloo kenn tey dugal nit ñi ñuy topp yàlla ak yonentam maa leen mu seen biir war way nañ min sa birin bakkaat de wala yàlla xasurun aji bay la mu ñaa leen lañ mun a na mu leen de wala ala la seen di jaaleen war ñaane sama ataw ko ndem dikka nañ le di tax mi lawum jub na a leen ci ay gëlëm juróom ñaar la ñëwoon ci lansaar ñooy banu maqarin dañu ñëwoon ne ñu leen wutal ñu li ñu war ñu dem yonent ne leen billaay dama leen wutal ñu war awma ko dem leen ñu dem ci tuuti ñu indi yonent ay gëlëm mu ne jox leen leen ko ñu ñëw ne yonent mbaaru da ngaa fàtte sa ngay li mu ne waralu ma leen yàlla leen waral kon sa nga wax daa ji dax ma amelu ku may waral danaa lay ci moom te wala ñu gëdd waaye ñun tey gët seen te fiitu gënamu bëgg ñu ne dafay ngir dogoñ xasanan ngir ta jàq alaaye bu dee bu ñu am ti ma en ko kono ñu dimbali ci yoonu yàlla ñu ne ma sa bi na ta bakkaat tey alal la si ne war nañu àññan yastaakiruuna ko danañu jiitu de de moom te ñoom ak ñi aaway doole lañu rabbu gërëm nañu jaan yakkoonu fu ñu nekkan maal xawaari ga ànd ak way dese watu de wata baa laaw te liñ dañ yàlla ala xuloo liñ ci xol seen foofu ñoom laa yàlla moon a xam ci ñu de yaan tasiroon ko dañu gànt lu léegi jëm ci dara jaatum dem jàllu ngeen ñu leen jëm ci ñoom de ku wax laa ta tasiro bu leen gànt lam lu na ba na laaw solo nañu xam naa gis yàlla amalakum def seen wa rasulu ak ab yonentam su ma surat doona topp def na delloo leen ilaa alimul xayb ngeen jëm ci aji xamal xaddu ko na fi kum tam soo leen dina tudd ci la ngeen nekkoon tamaloo doon dëkk soyeen fu naqal na yow day bilaa ij yàlla lakum ñee leen ngeen xalatum ngeen dellu ngeen ilayhim jëm ci de ngi na ngeen dëdd anu moni wa ma waawoon foofu waaye seen jaanamu jaanama jafaan bi ñu jënd tey ñu ne tamit dinañ nekkoon nekk dina doon fàggu ko de yàlla na ko gën a ñu jëriñ lakum ñu ne leen di na ngeen gërëm anam ci ñoom bayin tarlaw dem gërëm di leen anam ci ñoom xëy na daa naka yàlla laa yardaa gërëm ci moom xam ne ci ñu daal fàcce xëy na ngeen way gën a topp yàlla de allah raabu way maa nga yaa ci yaaram parce que bu ñëw gën a tat kufran ci kéefër wala saaqanaat ci naafiq dëkk ci àll ba ci naar ñoo gën a naa fekk ñoo gën a yéegal ñi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi dëkk njënd yi de ndax ñu dëkk ci àll ñoo gën a ñàkk teggin te ñoo gën a sol ay jikko ndax ñoo dañoo a yee allah yàlla boobu ñu xam ci suñu doole maanaam daal laaw day na ko yàlla ala rasulu ci yonentam de wala yàlla alimu naa ji xam na moom du ma sow ak ci mun a ji xale yi amul ci ñu def ci moom de yéen a la arabe nekk la ci mu ne tax su ko dana mu jàpp maa ngi fi xoolal dana mu dugle ko maxalaman mu di perte am na ci ñoo xam ne liñ bu sodoxee rek ñu jàpp ne perte nañ ko rek waaye dara ba te ñu ñëw di ko dañu ñëw di ko di di woon dawaay rek xew xew jamono. allo aji nekk rek ci moom daay rek sa wii loolu yëpp mu dugal de wallaahi ala kan moom aji dégg la mu seen wax aji mu aji xam na mu seen jow de bu muy laaraa bi aji nekk rek ci way màng man yow ñu ko dana mu gëm di laay ci ala wala léegi di sant laax yi ba aji mujj de ñu ci jooy na kan mu seen ta waaye tax sama jàpp maa ngi fi xoolal dana mu dugle ko qurbaatin ak jëriñu yàlla dana laay fa yàlla de waxtu la waati ak jot li ci jëm ci ñaan rasul waxtu la waati rasuli ak jot li ci jëm ci ñaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ala dëgg naa naka moom seen tabax soosu qurbatun ak jegeñ la yàlla de loolu ñu ñaan te kulu laa waxal naa xarta leen yàlla ba rahmati ci de ina laa yàlla xafoorun aji bay la mu ñeel way toppam rahim aji yërëm la mu leen de wa saabiqoona way jiitu ñoo la wala nañu di way jëkk ñoom moo aji dana ci mooy dimbale yonent bi alayhi wa mooy ngi fekke Badar wala mboolem saaba yi saabiquuna al-awwaluun wuute nañ ci ñoom ñu ne mooy képp ku fekke Badar ñooy saabiquuna ñu ne saabiquuna mooy mboolem saaba yi ñu ne saabiquuna mooy ñu jëkk a dugg ci lislaam Abubakar Siddiq moo jëkk a dugg ci lislaam ñu ne Ali Abi Talib moo jëkk a ci lislaam ñu ne Xadija bint Xuwaylid jabar yonent bi sallallahu alayhi moo jëkk a dugg ci lislaam ñu ne benn wax la maanaam man ñëpp daal Abubakar ci jëkk a dugg ci lislaam xale yëpp Ali ci jëkk a dugg ci lislaam jigéen yëpp Xadijatu ci jëkk a dugg ci lislaam kon ñooñu ñooy saabiqoona lawwaloon c'est-à-dire ne Abdou Waqaas dana wax ne xam naa sama bopp fekk maay tudd ci lislaam maanaam booba ñaar rek dugg ci lislaam ma ñettee boobu ñu saabiqoona la bokk wala saabikina mooy ñu fekk Badar ñu ne ak ñu fekk Uhud ñu ne ak ñu fekkee Bayat Ridwan ñu ne mboolem saaba yonent bi def ñooy saabikoona wala fi naa ñooy itabamum topp nañ leen bi saan ci yonent ak képp ku topp ci seen yoon nag ba pencam yàlla rabbi yàlla gëdëm na yàlla xam ci ñoom war a wér dañ anu ci moom de waa daqal numu doom ñee leen janati soon te dana daw tax saa yëkkatu moom la ma aar yoon yéen a tuddee. yéen di way dee saa ci jaana aljanna. abadan dëppët de loole. am foofu moo di kese ala suñu gërëm ñu ma gërëm. yéen it man xawlakum aji nekk la ci ñu nekk ci yéen seen ñëw la araab ci way màng munafiq wala ay naafeq am na ñu leen wër ci Medina te ñoom ñëpp ay naafeq lañ. ñu ci aslam ak asja ak rifaar. wa min ahli madina te aji nekk la ci ñoom Madina ay naafeq itam de Medina ci boppam naafeq yaa ngi ci biir de maradu fekk yéen a ngi xam ne ci naafeq laataara moom xam si ne rek yow yonent bi naan man yàlla naa la moom dina ñu xam leen ba maa fi moom dina ñu bugg leen maradu ñaari yoon de man leen danaa leen bugg ñaari yoon mbugal mu njëkk ma mooy leen jaadi na mbugalam ñaareel ma mooy mbugalam bàmmeel de su ma yoroo doon topp dee fi delloo leen rek ilaa saa bi ngir mbugal am fi mu daa jima bi gannaaw dana ñu fa dem safara mooy yett mbugal waa xaroon ak ñeneen instant foofu dinañ gis ñoo bi xale soo jaxas na ñoo ma leen jëf saalihan ju dee aji yi waa xaraajan sayyi'an ju dee aji yi am na itam ñoo xam ne dañoo defoon demuñ ci sëmbo waaye it naa fekkuñ dañu leen di ñëwee dem nañ rek gàntu luñ ko wax ko ne daal ñun dem demu yoon waaye xamuñu woon benn lay ñooñu baylu yàlla ñooñu jaxas nañ def nañ lu bon def nañ lu baax asalawaatu na yàlla ña taw mu nangu la tuubaale ñoom ne ñu laana yàlla xafuru aji day mu ñëwee leen a ak yërëm na mu leen def wàcc na ci mbooloo mi nga xam ne dañoo yeewoon seen bopp ca seen jumaa ji ca Madina mais bu leen kenn xewit mooy yonent ndax balaa leen yonent yi xam ne yàlla baal na leen ba leen yonent ba leen yàlla baale na mu ne dañuy génn ci seen alal ndax yàlla laaba leen ci seen bakkaar yonent na leen génneel seen leen alal ku ne damay joxe sama alal yëpp ci yoonu yàlla may na la ñaari similions benn simili rek ngay joxe yàlla ne ko ci jàppal mu ne waa leen ci ci teen sadaqatan sadaq su pexe nu mu sax dana laabal leen dana mu laabal leen su pexe nu mu danga da ngay sellal leen waaye ja sadaq soosa jëlee ci ñoom i bàkkaar rek wasalli ñaanaloon naa leen ci ñoom ne soxawaati ka nag ak ñaan fa te xam ne yéen maa ngi lay soo leen ñaanalee yàlla yàlla dina leen yërëm de mooy yonent bu mu saa génne asakaam indi ñu ne yàlla yàlla yërëm nañ jiw wala salaat bi mooy julleeg ñëw wala yàlla sàmm naa ji dégg na mu seen wax alimun aji xam la mu seen jëf de wasal bi julli daal léegi si ñoom suñu jeexee ina salawaati kana ak julli su fekk mu yërmaane la mu ñëwee ne wala yàlla sàmm naa ji dégg na mu seen wax alimun aji xam la mu seen jëf ba aadama dee malaaka yi dañu war jullee ko kabar juróom-ñaari kabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ci moom ku ci dee di julli mu jullee ko kabar ñeenti kabar ñeenti ne ñeenti ci julli kuy jullee yàlla baal la mu ne yatti fàtte kuy jullee yàlla baal la li tax di ko def yatti fàtte ngi mel ni ñu ngi wax yàlla ne ko ñoo ñoo nañ la ci mbooloo mu bari moo xam ne ñëw nañ ci ñetti xase pour di la suñu sa suñu ñu di la suñu sa jàmm bii nañ ko baal li si jublu rek la mooy taxawaay bi yàlla dina ci baal nii nii naka nga xam ne may nañ ko balaa dee mu sadaxe suñu si alalam loolu it dafa yàlla dina ko ci baal. <clears throat> alam yàlla mu ndax xamu ànd laa naka yàlla moom moom yàq ba lu dina mu nangu taw ba sa tuub année baa di ci jaamam. waaye xas mu ne mu nangu sadaqaat yi sadaq waan laa na fee la woo soob mooy aji nangu tuub rek mooy aji yërëme waxul waxal leen leen soob sayara laa waxal naa gis yàlla xamal wala sulu woo ko wa ñu ñu naa way gëm na wa fu tira doona xaleef naa delloo leen ilaa xalimin xay bi ngeen jëm faa ji xamal ko bu saara fi su teew day na bii kon xam soo leen yoo xam ne ci la ngeen nekkoon dama doon doon jëf rek naafeq yi naafeq nañ yàlla gàcce na leen waaw balu ñeneen suñu yàlla mën naa am baa leen mën naa am mu dugal leen des na ñeneen ñett ñu ñoom la laay ji wàcc de Maraarata ibnu Rabihi ak Kaab ibnu Maalik ak Hilaal ibnu Umayyata Makkatu mooy seen tënku tur Maraarata ibnu Rabihi Kaab ibnu Maalik Hilaal ibnu Umayyata ci jàmbaari yonent bi lañ bokkoon amul dara ci naafeq waaye daal dañ ci xarit samboo ba yonent ñëwee laayante wuñ ca dañoo wax dëgg rek ne dara jotuñu ñu ngi tayal dara kaab ba yonent demee ba ca tambu bu feet gisu ko rek mu ne ana kaab mos kaab lu ko téye am moroom mu ne kaab léegi mu ngi ba mu rafet ñu daal di gëm di mbir ñoo téye ko ñu daal mu rafet mu rafet rek ba ba. ñeneen di ci téere ne mu dëgër mu rek dem fekk ko ñenn ñi ñëw nañ lay yàlla yonent baal leen ca saasa waaye yàlla weer leen gannaaw ba ne lañ doon kan naa fekk lañ mu ne moo tax sant naa yàlla man ba nga xamee rek yàlla xiir na ma ci ma wax yonent dëgg mu ne bu ma ñëwee ma ne man daal lu ma ci naram fe damay wax rek dëgg ci mu do am rek lii loolu ñëw de yonent sallallahu alayhi wasallam yonent ne ko loo tële dem mu ne ko mu ñëw génn ci xare ma jekk bu ma jekkoo ci ñu dem Sambo am naa war waaye am naa yóbbal am naa lu nekk dara dara dara dara dara teewu dama ne woon nañu ñu dem ma yoroon leen tuuti ndax man sama fas yi naa leen mën a jot rek tey ñu jëm ci taayal te tey ñu taayal rek boo yëg ñu waaye dinaa fekk ci man lii rek yeneen daldi ne ko demoon ba yàlla wax ci yow Bilaal mu ma yëg a maraal fa him rabeenoo ñeneen di joxe ndigal ne bu kenn wax ak ñoom na leen ñëpp tongu bañ tegee fan nii ne di seen jabar ya ne ñoom sax nañ leen tongu jabar yi dañ leen tongu ñooñu ñu gën a ñu ne yonent soo bëggee sax ñu fas leen ay yonent ne waxuma loolu yàlla na ne daal na leen ñëpp tongu ñëpp tongu leen kaab na ne sama muus leen ci sama kër sax gis naa ne daf maa tongu sama yaari moroom yi nag ñoom jooy ak di dee deelul rek jëlañ nag même day gis ba jiyaat man moo koy rek dëgër dëgër lu topp saaba yi ne ma ñëw nuyu la bu ma nuyu maa ngi seet ndax suñ doon rafam déet pour fay ma suñ ñëwee sax bu raf ma ñëw ci jotaay yeneen bi nuyoo ku ñëw bu raf sax pour fay ma kenn faale wu ma bu ko defee rek ma wër ci at bi ma ma ne ba ñaanee sax nag jërëjëf laa yi ñu ko ne ko dégg nañ ne sa waa ji dafa la ñàkk te ñun dafa la dogu te dayut noonu ñëwoon fekk si ñu boo ñëwee dañ la defal ñu dañ la defal la mu jàng lettre ba baagal te mu si ba daal yow wala day ñëw fa ni sax di am su man yaakaar daal di xam ne après dafa nekk di tourné ko waaw taal ko de boobu nag toog toog toog toog tongu nañ leen juróom fukki guddi kenn waxut ak ñoom ci àdduna seen jabar sax ñoom war a wax ak ñoom benn guddi nag ba yàlla wàcce laa ji bi ci dinañu dee tuub nag yonent nga fanaan ci ne Ummu Ummu Salama sa sa xaritu Kaab la woon tey mu wax ko ne ko Kaab yàlla na gën a tuubam suñu ko léegi ci guddi ñu ne ko bon nga yàq nañ ñu ko nelaw bay ñu ko ñett ñooñu nga xam ne naa seq ñëw nag ñoom la yàlla wax naa waa xaroon nañ ne ñu daw nañ ñu ngi seet ñu wari bi am na laa di nga ci ñoom am na ñeneen nag ñoo xam ne yàlla xaj na seen bit loolu yàlla yaa teg ci ñoom de maa ngi wax ci ñoom benn ñu bëgg leen loolu maa yàq benn ñu nangu rek wax nañ ci ñoom wala yàlla Aliou ma nga xam ne moom la ñu ak ñoom ñu xam ne ci dëkk ñoom wàcc nañ leen waxatuñ ci ñoom dara wala seen taxawee masjidan diraaran wa kufraanan kooku ñu ko wasal wàcc na gannaaw fekk woon ca Madina tabaxoon seen jàkka ngir bëgg a gantal jàkka yi ku baaw ja ñëw ci yonent na sallallahu alayhi wa sallam ne ko tabaxewuñ jàkka ji lu mooy bëgg a xoyofalal nit ci ñi fi dell ndax duñ mën a jot ci jàkka yi ba jàkka ñun duñ mën a dem ci jàkka ku baaw duñ tabaxee ci jàkka mu jege leen nan man di ci julli noonu rek lañ ci jublu am nañu ne dana noonu la ñu tabax seen ñu doon ci gën a tamboo ñu ñëw ko dañoo bëgg nga ñëw julli ñu ci jàkka ja ubbil ñu ko daal dañu doon ci nangu yàlla di wàcce laa ñu ne mais wala dina aju nekk rek dinaa fekk ñaañaa. taxasoo jàpp nañu masjidan jàkka bi raar ngeen war jàkkee masjid ku am na ci naafiq ñoo xam ne dañoo tabax jàkka tabaxu ngir yàlla kon nag bëgg a lor jàkka ñoom yàlla rek lañ ci jublu wa kufran ak kéefër tabax nañ ko ngir kéefër ndax Abu Amir Rahib Abu Amir Rahib ma ñëw la nekkoon di ab labbe ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñëw ne yonent diine ji di sa diine lan la yonent ne ko diine yonent yàlla Ibrahima mu ne ko déedéet ñun ñu ne Ibrahima doon na ci ñun ñu ko wax na dëgg ñu ne ci keneen ak ñu ne Ibrahima ñu weex sànn dara waxu ci laaj bi ñu ne yonent bi ñun ku ci seen mu dee foo xam ne moom rek dafay nekk yonent ne amiin ñu bind mu dem Saam gannaaw ba nag mu dem Makka ñu génne ko fa ñu génne Saam ñu ba ca digg àll foofu yàlla moom mu denc digg àll kenn nekk fa kenn toolu ko waaye Abu Amir moom jiite dundam yëpp ñu ngi bu mu am su na diggoon naa naa fekk yéen a ngi seen tabaxee seen jàkka ji ñoom ñoo fi lay dal waaw pour mën a xare yéen a ngi sallallahu alayhi wa sallam ne moo tax yàlla ne jàkka jooju nga xam ne loolu jàkka ku bàyyi ko tax ñu tabax ko ak pare ñu ngi fi boobu nga xam ne fekk na ñoom dañuy ñëw am bu mu wàcc wa tafriqan ak fasale bayna na ñaan diggante jullit ñi ak fasale jullit diggante jullit ñi ñu doon julli ko masjid Quba def ñaari xaaj wa irsadan ak tuublu ñu ne araba jëkk dana mu kare laa ala wa rasulullah yonent ñun xam nga jëkk wala yaali bu na sax xam nga ñoo déy in arab naa déen ñu nam may dal husna la rek jëf daañu déy nag ñoom tabax seen jàkk julli ñu dana wéru baax waaye waxuñ dëgg wala yàlla yasadu na mu tere ñoom naka ñoom la kaani mën a way naan la ñu ne laa taqum bul julli na ñëw fii abadan da fet loolu ren dana lu yàgg yàgg bu fa julli yonent daal di yebal mbooloo ñu màbb ko lakk ko def ko ab santere léegi mbale ñun mbale ci rek bu dee ci beneen ko fa suñu la masjidum jàkka ci sa ngeen fa mel ne ko ala tax waa jërëgal yàlla mi nga woon yow ñu ngeen déedéet déet ah ku moo gën a am tax moom nga jullee fii ci moom masjidu bu baax nga xam ne yonent ko fondement ci dëkk bi dëkk wàcc ci Medina ci julli ko julli ci yàgg moo gën a yàgg am ci jàkkee naa fa ñu yaay dina kala jëmee rijaal aw góor yi gën a gën a soppal ñu tasaaroo bu ñu laabat wala yàlla yi ñu gën a soppal mu taxir na way laab ñun te ñu dëkk jàkk ñoom ñu bëgg laab lañ ñu doon soxla ne leen yéen yàlla tagg leen tagg war a rek ci laab mën na leen di laabe ñu ne yi gis leen ñoom ñu raxas seen te buñu dawali ko ci doj ba noppi raxas ko ndox ñu ne afamna ci sa to fonda mo yona bul ya no tala xam ala ta waajira ga yalla ne lay ci yalla war nga na yaakaar nga dem xayru mo gën amana ci sa am ga ka fonda mo yona bul ya no tala xam ala ta faahu ci ci nam ga xeerin mo ni ga ji gadde ko fan haara tan gadde ko biye ak moom dinaari jaana mo ko faro jaana ga ka yo xam ne nga tabax ko jëm jaana rek jëm mabbe jëm jaana wala ya wala ci ko xawlu ko ngeen ko laa yasaalu dañ ko bunyaanum tabax seen si gaaga a tabax nañ ko rébatan di sikki a noonu ñu ci xol seen masjidul jiraar nag ku ko tabax yaa a gën a xam sa xol a dañ di sikki sàkk mukk ndax xam nga jàkkaar moom nga jàkkaar ilaan tu xataa ba dajeet ko boobu mooy xol wala yàlla xam waaju xam la wuñ di defam ak ñu waaju pare ñu ci sumu mu ne laa salaamee mu ne am fu sam waaw waalum jàng na ko jàng dadd bu ne mu taxaw fa nee na yàlla am yéen a bi nañ fi fokk ma am nag dadd boo xam ne jiw boo xam ne ñoom mooy sax bu ma la joxe li ma yàlla yóbbu kuréel gi ñoo jëm bañ nañ ma ndax bu ma daddaayee fekk fi yéen a ngi ngeen ma lakk bu ma la ko topp bu toob rek boo xee baagal mu ne bu doon ko déglu def la maa ko jël waaye jiwee ko jàpp mu ne du ko def du ko def du ko def baa jotee mu gis nag juróom benn ñu bàyyi ko lu ñoom ñoom faar mu waxante ñoom ñoom ne ko rek bu ñu la génnee rek sa tëddee ah man ku ma tax danga xeexal ku nekk de ku yéen ku weex danañ xeexal yéen ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu dañu xarale naa ko def te dangeen fa caaja dangeen fa dañ faa reebal ci kii dañ ñaari ko doon sëriñ ko ñu fedd ta ci ayante garam daaw ca topp ñu xeebal juróom ñaar fukk ak ñett ñu ñëw ci ayante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko bu ñu la génnee rek ñoo fekk fi ñu parfa nga lépp loo bëgg pour sa bopp ak pour sa borom te wax ñu ñëw tam ñu ñaan ñaan ne leen seen bopp da ngeen ko jébbal yàlla ak seen xalal da ngeen xeex ci yoonu yàlla da ngeen xeex ku ñuul ma wattu man ñu ngeen di wattu seen bopp seen njaboot da ngeen di da ngeen di dundee seen xalal ñu ne ko ñu nag ñu ñaan mu ne aljana ñu ne nangu nañ nangu nañ te jaayante boobu kala yàlla wàcce laa ji ne inna laa naka yàlla istara jënd nañu ne moom ñu nekk way gëm yàlla ci sama ay bët seen waa mbaale waa ci seen daan la jënd kaa ñu nekk la ñeel na aljana ta aljana rek yàlla jënd na ci ay xaralam ci boppam jëndee moom aljana yàlla yi moom ci jëndee xaralam kaddi na ko fukki fas fas yooyu kaddi na jënd ko ak jënd nga xam ne su ne woon may leen seen alal yàlla boo ko gën di fay waaye njënd moom koo joxe njëg rek xam ne da nga am si laa gën a njënd ñun joxe nañ si bakkanam suñu alal aljana mu xaaj na dañu xare si sa biir ay jiwam yàlla ku bakkan noor yàlla da nga xeex ngir yàlla ba yàq noonu sa ñëw ay ya wala ku noonu dee si say noonu ñoom itam waadan dañu ne ko yàlla ab doyal mu set li ko masar alayhi mu war ko léegi xalaat yi tëttalee waral ak xam dinaa dëggal dëggal mu indi masar ci tawreet ci tawreet wala mu jëlee lu mu jëlee wal quraan ak al quraan jaayante bi lu mu ci mboolem téere ñu wasali wa man awfaa déet kenn déet ku dara mu masa déet kenn déet kenn jëw wa man awfaa déet kenn déet kenn masal bi ahadin ci téere ne raay ci yàlla kat li ko ne xamul kenn ci gën a masal téere la yàlla parce que turu dégg neen mu tekki ne dégg neen di bàyyi tam ci jaay kenn ci jaaga bàyyi ci jaay yéen di ci moom wasali ko soo gën a jaayante wa man alko sumu di tasala ko ba ñu mag ci sedd lengo jaayante ga ngoog de maa ngi leen lansaar nañu daal di kontaan de ne baxin baxin ñu nga xàccal waaye fu ñu fàq ci yow xàcc de ubbi wàcc ne yàlla su jënd si rafet li koy yoon yàlla ne ko xàcc mu ne ko delloo ma ñu nga jënd ndax ñun ñëpp ñu ngi ànd jaay yàlla ne ko su jënd si laa su koy ñu sante bu gisee ay mën naa xàcc waaye su jënd si laa ngi rek baaxam rek ngi wane mbaaxam kooku du ci benn ay ci mboolem sariyaat yi yàlla nag moom bu ñu jënd itam daf leen jënd ci mbaaxam rek moo gën a xam ay dina tëj ñun bakkan ak ñax lay bakkan bu gore boo xam ne yàlla du jëkk di ko jënd mooy bakkan yonent yi ak ñu gore ci yàlla ak nga xam ne moom yàlla daf koy mooy bakkan yi xam yi ak nga xam ne moom dafa bon yàlla war a koy jënd mooy bakkan yi ngay far bi de moom moo yàlla wut jënd rek saa yi wala ñoom mooy tuub la ñu ah du doon ñoom mooy jaamu lañu yàlla alhamdulilah ñoo di woy sant yàlla ci lépp mbir waaw xam nañ ñoo di weexoor waaw xam nañ ñoo di weexoor waaye gis nañ ñoo di weexoor ci biir maanaam ñoo di julli ndax ñoo ñoo di julli ñu ko ci ñoo ñoo di weexoor ñoo ñu ko ci nit waaw gis nañ ñoo teral yoon wala xam nañ ñoo wax ñu ne de laay ci daal yàlla o ba ci dëgg la ñu ñu gëm ñu ñu daal xara fa jàll rek ma ta amé nabi yoonu islam ñu tax ro ko ko ko waxal wàcc na ma nga xam ne yeneen su ne Abu Talib ba muy xarxar ne Abu Talib waxal rek benn baat naa la ko dajal fa yàlla ba nga mucc waxal la ilaha illallah muhammadu rasulullah benn yoon fekk Abu Jahl ngi toog ak Umayya ibn Xalaf ñu ne ko nooy def ñu ne Abdul Mutalib mu ne maa ngi nekk ñu ne ko waxal waxu ko mu ne ko waxal mu ne ko walaay doom ci dara ñu doon sax na la neex jaral na ko waaye nag a ko waxee léegi su ma dee boo la ñu dina ñaawal yaa see rek naa leen seen bay dafa saa yu mu dee moo tax mu nekk bay dee sa bitu bon nag bàyyi rek maa ngi denc ñu ne Abdul Mutalib da nga bëgg naaw yonent ne wala yow ma baay dinaa la yi ne ah ban la ñu ne comme ñu balal suñ bàyyi deewoon buur ne maa kaana xellu dina bi ñaan Muhammad wala dina ñaan amano gëm na ñaan saxuru mu ñu balal mu ñu ko ñaan yéen fere ne julli war da balal ñu far wala kaano bi leen sama ñu do qurba do waru ñu gëm yàlla min baadi ma tabayyana dana mu julli do mu ñaan leen allahumma salli ala kaana nekkutoon istifaaru Ibrahima banu Ibrahima di ak ñu ñëwal baayam ilaa nooy la dina rek doon waaye baayam mu doon ko yaaw moom de yéen ci Yàlla Ibrahima bayu ci mbalam ñu wax baayam balum ko woon de def ko digoon rek ne ko dinaa la balul ba mën koo balul wala maa ko bayana bu jigéen ndaw ñëwee Ibrahima am na woon ak moom baayam adduun noonu la mu di laay ñëw Yàlla tabara dañ na mu ne la baayam dinaa la balul Yàlla de waaye booba dafa yaakaar ne dina tuub waaye ba mu dee ci féefar bu xam kenn ne ci noonu Yàlla la bal mu ko de inna Ibrahima naka Ibrahima la awaawun jalla kon la mu gëm di topp boromam alimun aji muñ la mu bari ñu demee wa ma kaana laahu nekk yàlla lii dina dee xaw na woon waaye nag daam gannaaw mu jubale leen waaye sa bëri na benn bët bi la ñu leen maa taxaw nga ne rawal dina ñu teg ko inna laa naka yàlla alim waaji xam na woon bi seen ci lépp la inna laa naka yàlla la ñeel na ko mun ñëw dëgg Madina mun na Madina wala ñu ko may rey wa la ko ben yalla ñu ngi lay ko yalla ñu wala ñu aji wax ñu ñu wax na wala ñu ñu jaagal ñu tan bu la ka taaba laaw nangul na yalla ci ala nabi ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rek yalla ñu bëgg na ñu ci bëgg gaay gaay ya ma leen jàngatoo ñett ñu taasoo mararata ibn rabbi taal mari ak rabbi ak rabbi ibn mari ibn rabbi naka Bilal ibn Rabah ñoom ñett ñooñu yàlla leen bëgg na leen tuub yàlla dana bëri ci kura ci tëbboon rek ne baal na ñett ñi dana xaw a nekk kese ci ñoom mu ne la xasaaba laa nangu na yàlla tuubal na bi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nangu na yonent tuub wal muhajirina al muhajirina wal ansaar al ansaar muhajirina al ansaar nangu na leen tuub la dina ñaan ñu taboo topp nañ ko ci saat la mafrati ca saa si jafe sa min an maakaara ko di jàng ku ne bu alif ture minum ci ñoom su ma taaba topp nangu yàlla tubaaneem ci ñoom ñëw na ko moom raw fu nag ñëwee la mu diin ci ñoom rayu naa jéeram la mu leen de yaa la salaata di nangul na mu ñett ñoo itam alif na ñooñu ko liggéey ba salaat na ñett ñi nga xam ne sarde ko ñu ci xarib tambo nangu yàlla baal na leen de bu fi def léegi ndax na ne baal na yéenam baal mu aji na leen ñoom bu dàcce ci ba xataane ci ñoom la mu suuf naa raw mbat ci yaam suuf xatoon na ci ñoom gannaaw mu mu yaayee de bañaamee juróom fukki kenn waxu ko ñoom wa baaxat faqat alayhim ci waan fisi way bakkan seen jàq nañ ba bëgg a dee wa zannu dañu wóolu an laa malja naka dee néeru waaye ne raay ci yàlla ngaay lay dara jëm ci moom dañ xam ne yàlla kenn amul foo daw jëm ko lu jëm ci moom rek moo tax ba topp nangu yàlla tuub alayhim ci ñoom ñeete moom it nangu tuub de ñu ne daal xëy na moom soo mu waay ñu nangu tuub yaa yoo ne dinaa nga yéen gaañu gamal xuraan yi takku laa leen yàlla ko nak man maa faa dëkk naa bëgg leen maa faa nekk li alim madina ñeena madina an na ci beneen seen ñaara rajo ci way mango ak nga taxal foofu nga def ak rasulullah wala ñu doon ci yàlla kenn war la def bi ñu ci beneen di xaraji kenn waru ci def wala yarqabu ñu keneen daan ci jëm ci bakkan seen am na ci ñoom bakkanam de ñu dina keneen seen bakkan ba seen bakkanam yonent bi ñu wax seen bopp wax yonent bi moom mu dem xaraji zaali gënoone daanam waxoon naa leen ne jihaad am na juróom daraja yoo xam ne xas naa dëkk ci saaru toobati juróom ñetti daraja yàlla zaali gënoone lay fo moom bët leen samoon mar kuy jaar wa illaa kutiba ndara bu bindee ko noonu ñeneen di ci woon jëfar ñu jëlee ak yéeru mar wu mar na fa bu mu jaagan coono illaa kutiba ndara bu bindee ko noonu ñeneen di ci woon jëfar ñu jëlee ak yéeru wala ma ma ko jaagan ko illaa kutiba ndara bu wala illaa kutiba ndara bu bindee ko noonu ñeneen di ci woon jëfar ñu jëlee ak yéeru wala ya saawna dëgg

ñu dox ba jàng ak kuréel yàlla ci diggante rek di diggante rek ñu xelal de juróom-ñetti dara jàng yoo xam ne ay jihaad ak jaboor yooyu ci yooyu daaw ñu fay leen yàlla asana maasa yi. ñu def ak kuréel yi ñu ne leen doon def rek yàlla waxee ne ñu ne di kenn des di ngeen ko karajee ñu ne ci xelal leen jàng rek saa yëpp ñu ngi jël dem ñëpp demandoo ñu ne leen ci dëgg yàlla doon ne au maasa ñu nekk am nañu ne dañu leen ci biir kaasa tam dañu leen boole wóoru biir yëpp jëm jëm wóoru ko biir bi loolu laa nga xere ñu ko biir ñu ko biir ko biir bu jëpp biir ñu ko ñu taw bu ndoro biir bu jëm ko rek ñu tan mbooloo moo xam ne ñoo dem ñu ko def ci rek ñu ko def ñu ñu ko fa ko ñu ñu dégg bu ñu ñu biir wala ñu biir waa ñu ñu wax xaw ma ñu ci dara joon dem dem ñu dem dem ci woon la la mbo ñu ko ñu mbo ñu ko moo xam ne ñu ñu dem na daan bu ko def ñu ñu ko dem ñu ñu dem ko na ya nak ñun ñu dem ñu def ñoom dañu doon déglu ñu dem dañu doon di jiyaatu ñu tuddee ci des ci lu la alxuraan di wàcc ak di rek ñoom ñu jàng ko ñu seen morom dañoo ñëwoon ñu ne fii ngeen ko jàngal ko. yaa yoo xam ne dinaa am loolu yaa ngi leen alxuraan xaar si yow xar leen ne suñu ñaan yàlla nekk ci lu mu nangu leen ñoom ku faaw ci ñu bëri. loolu bu doon am ci suñu kër si dinaa suñu la ngeen waxee ñu bëri dana ngeen fekk ngeen wala moo xam ne noonu laa nekk yàlla maa ngi bàq weer ak yàlla loolu sama woon ci la ñoom waa Kelle Mbaye Seydou Sow Sarr dañu ne ñu am ñu naan ci ñu naan ko ñu ko doon wax ay itam tam ci ñun Moussa di di doon ko xaar si biir laa imaam lañ gën waaw maa di gën laa ñaane amoon gëm ñu te Sarr di leen imaam ak di gën moom ñoom yëpp ci te sax dañu doon nangu leen dañu gis seen suuf daal di seen dem ci suuf ak démb ba maa koy seen déwéw ñoom daal dañoo dañu def waaw laa raw na ndax amuñu am na naata ñoom gis nga ñoom dafa natt leen ci suñu ànd ci des sax maratan yoon gannaaw maratan yaari yoon de ma laay ko mën a topp ci suuf wala mbir mi nekk pour ñu yaari wala laa maa wutu rek ñoom wasa leen ñu door a tuñ saar nasara soot baa ko ñëw seen laa baa ko ñu dem suñu allo rek ndax dina gis ñu ne aar ñu toll ndax ñu dem suñu dem kër naa leen gis man sara soo topp ñu fa tekkale yàlla fa laaw sotti na yàlla xulul ba mu yàqal seen loolu dugub daa noonu ci kaw sunata ñoom kaw mu ñu leen laa kaw ñu leen dégg ñu laqad jaatum dikkal leen rasulun ci ñoom ñaan ci ci ci ñoom ak ñoom ci ñoom leen boo xam ne la bokk asiisun aji jafe la xale ci tey lu ci dëgg ngeen di raw bi na aji yees lañu raw bi na aji yees lañu bu ñu yees lañu gën seen ko wala ndim digël ko waxal abdu ah, aji da la la la la la ni mo ah, da do jamu ci dëgg la wala moom xam ci moom ko ko dina ma door ni o mo rabbul alamin do na ko ci wala ci dëgg ma